taman koo xamante ne nii ku am xel la ku xereñ la min ah liha bokk ci waa kër ndaw si wa hakaman ak koo xamante ne nii mooy ku am xel ta xereñ te mën a ay conflit min ahlihi ci waa ji d'abord gàpp rek ci waa ndaw si ku nekk ngeen indi ay médiateur ñu def médiation ngir in yurida islaha ñaar ñoo ñee bu ñëwee bëgg yiw de te loolu mooy seen yéene borom bi Euh, insha allah dina dëppale seen mbir waaw kon nag loolu la teg ci aaya bi ñu jóge léegi bim naan wahjuruhunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna moolu mooy lëlee yée ngay njëkk a commencé fa'iduhunna après ak yi nii yëpp après boo xamee ne nag yoo xam ne moom du dox euh, euh, sawaay bu ko essayé waaw <laughs> yoo xamante ne du dox mooy bu ko essayé du tout waaw mu ngi noonu le kon loolu tamit lu am solo la amul ñu ne nii rek nga naan ay wa loolu nañ def loolu euh, comme dañ ciy gis ne koo xamante ne moom ab yaram niñ koy éduquer mooy il faut mu am dóor loolu mënuñoo ñëw ni ñépp a waaw ne non dóor mënu la am ci éducation non loolu loolu mooy mooy wax ñu xamul parce que ñépp yemuñu am na ñoo xam ne soxlawuñu leen di dóor boo boo leen boo leen xoolee rek xool kese doy na mooy loolu moom mooy ñàkk xam ko quoi ñépp yemuñu am na ñoo xam ne xool leen doy na am na ñoo xam ne wax kese doy na am na ñoo xam ne nga nga nga nga nga wéet ak ñoom waaw woo ñenn ñu wax ak ñoom wa yedd ko loolu doy na mais am na ñoo xam ne yooyu faale wuñu ko waaw ku ci nekk nag mënoo jël nag éducation ne léegi dañ koy def benn rek voilà nii la nii la c'est bon voilà lii la daal c'est bon déedéet du loolu nag voilà du loolu. loolu moo tax ñu bari ci lañ juume boo gisee euh, société tubaab yi ñu bëgg ñépp ñu yare leen de la même chose naan walla pas de fête pas de nangam ba pare ñoom ñooy dem ba ci biir ëmat yi am fan yee ci mois de juin fin juin juillet début juillet fin juillet bi ñuy commencer di incriminer euh, parents yi naan parents yi ñeen ñi ne mais ñun lañ leen di yare bu dee lu nekk ñeen ngeen tere lu ñu def xale yi benn yenn gëdd sax ngeen ne bu leen ko gënd bu leen ko wax dara loolu nag ngay yare gone yoo xam ne am na ñoo xam ne soxlawuñ loolu waaw mais am na ñoo xam ne dañoo soxla yooyu boo ko deful duñ la faale seen yoon daa newul ci yoon waaw moo tax yooyu yépp mbirul islam daal mooy lool mooy panel baa ngi nii waaw bu ci nekk nag seetal ku nekk ak la mu approprié nga yare ko noonu bul fekk it koo xam ne wax kese doy na ci moom wala xool kese nga koy ndulli déedéet a non non loolu du loolu waaw parce que am na ñoo xam tam jàpp nañ ne mbir mi yépp duuraate la waaw seen yar lépp te loolu moo bari suñu réew waaw gone yu bari noonu kese dulli kese duur rek duur waaw booy kii ndek day mujj gone gi même bu xamuloon lool noonu lay mujje waaw day mujje loolu après dir kiis fii voilà kenn mënula ko dara ñu naan moo ñoom gone yi léegi alors que yaa ko tàmbal mais moom masula xam lii mais yow la waaw parce que yaa xamul manoo yare manoo tus ba pare jàpp ne yar yar daal moom fii mu ne mooy duma waate ak xuural baataka ñàngal alors que c'est pas loolu tamit lu jara bàyyi xel la ci wàllu yi voilà loolu lu ama am solo la voilà léegi nag ñu jàll léegi kon euh, côté boobu mooy euh, mu ne kon euh, wadribuhunna darban ghayra mubarrih fa in ata'nakum fala tabghu alayhinna sabila voilà loolu gisoon nañ ko waa ji bañ a nekk ku compliqué moom tamit ah, lam doon bëgg la ndaw sa doon def jaaduwul mu génn ci mu continuer rek déedéet parce que yow yow buñ la toppoon da am problème yow di nga am problème <laughs> bu dee borom bi mooy wax yore tubaab saa saa ne at-taa'ibu min ad-dambi kaman laa damba la waaw ki nga xam ne day tuub ci day mel ni masula am bàkkaar yow nga bëgg yow yow borom bi bu jàppoon rigueur bi nga bëgg a tëral femme bi di ko xoolee lam defoon ba léegi alors que weesu na loolu nga koy chercher leneen déedéet wala di ko tëkkale di ko euh, delloo rek ci li nga xam ne noonu la meloon te bare na ci déedéet kon loolu it lu jar a bàyyi xel la léegi nag mu ñëw nag di mu ne ala inna lakum ala nisaikum xaqa ala xam nga ba imaamu Nawawi dina indi benn buntu boo xam ne ci kanam euh, mooy xaqu aqu euh, jëkkër gi walal mar'ati ak yooyu ah loolu après insha allahu taala kon mu ne alaa waawee alaa yëg ngeen mooy ngeen leen inna lakum ala nisaikum xaqa am ngeen ci seen yi ay àq waaw wali nisaikum aleykum xaqa comme ni nga xamante ne tamit ñeel na seen soxna yi ñoom itam dañoo am àq ci yéen waaw fii ma ne bu jàngul diineem xamul gaa yi di la naxe ah <laughs> moo tax gaa yi jàpp ne l'islam daal gaa yi daal religion góor yi la parce que yéen a jàngu dara góor ñi nga xam ne ragaluñu yàlla ñu leen di naxe nag lii mbir mi ba pare ta ak seeni tradition bopp li wax sànq bëgg koo bubbalee peinture l'islam alors que du ci dara waaw alors que du ci tous ñoom seen affaire bopp waaw te lii yonent mi alayhi salaam di wax moom la alxuraan wax waaw que ne kii euh, euh, euh, way way kii dencante yi ah way dencante yi ñoom li ñu am ci àq mooy yi ngeen am dëgg ci yéen waaw wala hunna mislu alladhi alayhinna bil ma'ruf gis nga femme yi am nañu lu mel ni góor ñi li ngeen am ci seen kaw ñoom bil ma'ruf ci jekk loo koy àq yi waaw àq daal sëy góor euh, euh, jigéen kuy sëy góor buy sëy àq yi la mooy c'est des àq partagé bépp àq boo xam ne moom la ndaw si amal borom këram rek borom moom la ko yoral alxuraan ko wax bi waaw wala hunna ñeel la leen mislu lu mel ni alladhi comme li nga xam ne alayhinna nekk na ci seenu loos bil ma'ruf ci jekk waaw àq bi mu la yoral yow góor ki moom nga ko yoral kese jeex na waaw nag sunna ñëw na leeral ay mbir te àq yooyu yonent may saa saa moom lay wax fii mu ne nag ah, wali nisaikum ala inna lakum am ngeen ala nisaikum ci seen kaw loosu soxna yi loo xam ne ñoom loo leen ko war lool ay àq yu ñu leen yoreel waaye wali nisaikum ñeel na seen femmes yi ñeel leen yéen góor ñi yoo xam ne yéen leen ko yoreel waaw léegi nag may saa saa bi leeral loolu fa haqquhunna fa haqqukum alayhinna xaq bi ngeen am yéen góor ñi yéen kër yi ci soxna yi furushakum man takrahun bu ñu joggiloo seen lal koo xam ne neexu leen mooy bu ñu may accès ci seen bopp loolu am na ñuy wax lool comme li ko ak as-Sindi rahimahullahu ta'ala daal di waxee <laughs> loolu bu ñu ko permettre ñuy kenn di am ci yow benn bànneex ab ajnabi koo xam ne étranger la ci yow ci loo xam ne sa boroom kër a ko mënoon a nekk waaye wala yutina furushakum man takrahun bu ñu joggiloo seen kër ndax wata mooy euh, seen néeg yi wala seen laltu yi wala seen lal yi koo xam ne bëggu ngeen mu ñëw fi moom lay wala ya jannata bu ñu joxe digal fii buyutikum ci seen kër yi li man takrahun koo xam ne nangu ngeen mu ñëw fi waaw kon léegi nag euh, loolu mooy lan mooy ne ndaw si boroom këram am na droit këram ña bëgg ñu ñëw fi ñoo fi ñëw amul comme liñ waxoon que ne voilà man c'est mes amis ah voilà man c'est lu tax après waaw kenn waxu la mais bu dee ne moom xam na ne yow sa ami yii nii du ñu ami yu baax mais seen normal bu ne këram ñu mel nii bëgguñ ñu ñëw fi même bu dee sa mag bu jigéen la say mag bu góor la am na droit ne man kooku bëgguma muy ñëw sama kër am na ci droit moo xam ajnabi la moo xam waa ji xarib la ci yow. amoo droit bu mu xamee ne sa borom kër bëggul ngay invité nit bu ko fi invité waaw amul nga naan voilà yow daal man daal damay invité j'invite qui je euh, euh, qui je veux déedéet amoo ci droit loolu xaq la boo xam ne ndaw si yow sa boroom kër da ko am ci yow waaw bul ñëw naan voilà sama yoon na ci si sa yoon dañuy war a nekk waaw moo tax boroom xam-xam ni ñoom imaamul euh, kii al Mubaarakfuuri na ko noonu ak Sindi bi ñuy wax yi dañ ne lii nag Euh, lii nag mooy mooy ñoo xamante ni sawaa'un kaana mahraman aw imra'atan illa bi ridahu waaw moo xam ne mahram la mooy koo xam ne koñ armaalu ndaw si la mooy comme li wax léegi magam bu góor ak koo xamante ne papaam la rakku papaam wala yu mel noonu yoo xamante ne nii wala bokkam bu ko jege boo xam ne moom manu koo denc kooku ak sa sœur sa lépp ci yem bu ndaw si waa ji bu nee man bëgguma ko bi ñëw sama kër moo xam lu tax léegi man ngaa négocier ak moom waxtaan ak moom amaana mu nekk loo xam ne man na laa wax lu tax bëggul mu ñëw fi wala boog mu nekk loo xam ne bëggula ko amaana mu am lu mu jur mu ne non man daal euh, li ma gënal daal te loolu daal mooy li ma kii mooy moom bu mu fi ñëw quoi neew ma nag bul gisee ak moom boo bëggee gisee ak moom nga dem fekki ko wala ngeen joxal sa rendez-vous fu neex waaye pas ci kër gi waaw parce am na ñoo xamante ne noonu lañu mel mooy amuñu yar xamuñ ni ñuy waxe seen wax dafa ñaaw seen kàddu dafa ñaaw te tamit teewul seen lan lañ teewul seen bët kër guñ dugg yàqu ko waaw ku nag même bu dee sa mag la sa jëkkër bu la neexee mu xamee yow jikko bu neexee mën a la ah kooku nag anta moom euh, ngi ma nekk seeg ma bañ fee nekk bëgguma mu ñëw waaw que ma voyage amul ma voyage yi dem bu dee euh, Sénégal nga dëkk di Moodu Moodu ji ma dem nga ñëw di ko fi indi wala di ko invité xam ne nekkuma fi loolu bëgguma ko wala damaa dem euh, jóge Dakar dem euh, Thiès entre temps nga koy invité bëgguma yooyu ma nekk fenn mu ñàkk ci loolu amoo droit femme di invité ko mel noonu ci kër waaw amoo droit loolu la de loolu àq la bu ngeen am ci seen kaw waaw wala ya'danna fii buyutikum liman takrahun bu ñu jox ndigal. ñuy dugg ci seen kër yi koo xam ne nangu ngeen ko bëggu ngeen mu nekk waaw ala loolu benn la xàq yi nag bari na mais après yi dina ñëw mu ne alaa waaye waawee alaa yu ngeen wa xaquku wa xaquhunna aleykum kanta xaq bi soxna yi am ci seen kaw yéen góor ñu am toxsinu ilayhinna mooy ngeen di rafetal jëme ci ñoom fii yi na kiswatihinna wa na ci solal leen ak di leen jox ñu lekk waaw mooy loolu góor gi la war ndaw si li ñuy sol góor gi la war waaye bil ma'ruf waaw moo tax suñu borom wax fee laay biñ ci cinq bil ma'ruf waaw <laughs> ci njekk nag mooy manoo ñëw ne bon man nag affaire bi benn affaire la quoi man comme que sama mbokk yëpp ay yére euh, yu cher a cher la kii yow nga leer la def sa jëkkër amu ko parce que am na yéen ñuy def loolu dañuy xam ne seen jëkkër vraiment ñoom ña ñuy biiranteel mbagg seen salaire u docteur wala la ngay jëkkëram la muy am bu dee moo ab auto entrepreneur la muy amal boppam wala société boppam la yor waaye amu fa loo xam ne dina war a tax mu man a dépasser comme kële te nag suñu borom nag dane li yunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah li yunfiq borom na dama leen defal lii ngir muy dépenser te na dépenser nay dépenser zu sa'atin ku ma yaatalal wërsëgam min sa'ati ca la ma ko yaatalal ca wërsëg waaye wa man qudira alayhi rizquhu képp koo xam ne dañ koo xompal wàññil ko nëbal ko daal di koy xatal li nga xam ne mooy wërsëg dama koy joxal bariwul mais fal yunfiq na dépenser mimma ataahu llah ca la ko yàlla jox waaw laa yukallifu llahu ma ataaha yàlla tegul benn bakkan soroolu di ko responsabilité lu dul soroo ca la mu ko jox yow loolu sa boroom loolu la wax gis nga nag boo fi bàyyee li la sa boroom wax boroom bi la bind lii la la wax de la la teg bés bés boo fi nangoo am mbindeef di la teg loo xam ne sa borom ci sa bopp tegu la ko yaa ko teg yaa ko def sa bopp waaw lu la sa borom tegul mi nga bind xam la alaa yàlla mu man xalaqa tegu la ko nee na dépensé soo li ma la li ma la jox ngay déglu ay ñoom ñoom ñoom madame Awa ki madame bee ak yooyu ñu lay dugal ci ay giraawaal yi ngay yenu di ngar daajoo loo xam ne attanoo ko gis na bu saw loos dammee yaa ko teg sa bopp waaw laa yukallifu llaahu nafsan illaa maa ataaha te suuratul baqara laa yukallifu llaahu nafsan illaa wusaaha waaw yow bëgg yàlla tego la loo xam ne lu dul solo solo li nga xam ne moom la la jox ak la nga xam ne moom nga am possibilité yow ngay nangu ñoom meer sàngam wala ñoom baa sàngam wala ñoom soxna sàngam parce que sa soxna la wala leen la wala sa la wala sa sa jigéen la di la teg loo attanul nga nangu ko mais eh, eh, eh, ngay dox ngay dox loolu dëgg la boo dee bu saw loos dammee sa affaire waaw bu loos dammee bu ko jooy fen na nga dese say bët ngir jooy waaw jooyalal sa bopp waaw fakki ala nafsik jooyal ci sa kaw bopp voilà mu ngi noonu kon lii lépp mooy ci kaw dundal jox sol selon fi nga toll te tamit loolu tekkiwul nga leen woo baye armoire ma koy feesal non yéere boo xamante yooyu yëpp lislaam bi wax mooy yéere yoo xam ne yu hiver yu kii doy naa jarul lu baree bari ah non boo ko defee nag day gën a neex moo gën waaye lislaam du la ko teg comme ni ko ñenn ñi di waxee di ci reetaan ba nit ñi jàpp ne loolu la demee demewul noonu waaw dundal gi ay nekk fi non affaire bi moo ma tout le temps même même chose même chose mais bu dee même chose boobu la am nag te lu ñuy lekk la dara fii te du ko teg naan ko il faut ngay jëndal euh, euh, bi euh, loo xam ne day am day ay ginaar ay ay ay ay ay xar tout temps parce que moom weer nekk mu génne deret déedéet loolu du l'islam déedéet loolu l'islam bu ko ko waaye bu ko amul nag léegi lan ngeen bëgg <laughs> non dafa nekk waa kër yonent bay saam ci yooyu lañ doon lekk waa ñu ne ah kon nag man sëy bii dama ciy jóge déedéet loo amul déedéet mooy lu normal bu la yàlla wër bu bëree sa wërsëg na dépense bi neex bu la xoompalee it des dépenses mais selon li nga am te nga bañ a yàq ndax inna allaha la yuhibbul fasad bëggulub yàq waaw waaw wala tajal eh, yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal bast borom bi nee na bul jël sa loxo weñ ko ca sa gannaaw doq ga ndax nay waaw lépp lu ñu war a joxe doo joxe lu mat mukk te yaa ko gën a am waaye bu ko tàllal boo ñëwee day joxe it bul pasar pasare di yàq kullu al bast déedéet moo tax innal mubazziriina ndax yàqkat yi kaanu ixwaana shayaatiin borom bi nee na mooy ñooy mbokki shaytaane yi te shaytaane daa bokk koo daa nekk koo xam ne day weddi boromam di noonu boromam tabaaraka wa taala kon mooy mbir mi yépp al wasatiya la waaw mooy ak digg doomu ku nekk selon li la yàlla wolof yi liñ naan la yi nekk sa dafaka wala la nekk sa kii moom ngay dugge marché wax nañu dëgg loolu jeex na waaw mënuñoo jël nag ne dëgg la léeg nga gis l'islam mu teg benn affaire ngir bañ ñuy tooñ jigéen ñi comme euh, euh, mahrul misri voilà xool jigéen ñu mel ni moom koñ bi mu dëkk wala façon maasam bu dee ne joxewuñu woon canga ñu xool ana naka lay ngay joxe cangaat yooyu bu dee ne joxe wuñ ko woon ñaata lay joxe ñu xool façon wam ñooñ koy jox ñu maye en général lan leen joxe ñu ne temps la ñu teg loolu ngir bañ ñu tool jigéen ñi yooyu waaw loolu day am ci l'islam pour bañ dàq tool waaye waaye du nekk loo xamante ne nii lu nekk loo xamante ni nii dañu naan voilà léegi euh, dañuy niveler lépp ñëpp ñoo yem nii y a pas de nivellement par le haut ni nivellement par le bas chacun selon ses moyens loolu mooy l'islam waaye nekkul loo xamante ni nii ay wa l'uniformisation de tout kon mbir mi loolu la ku nekk selon li nga man kon jëkkër gi nag la war kiswatuhunna wa ta'amuhunna ak di leen dundal waaw loolu moo tax yow mënoo ne bon man bon femme bi day travailler ah, ah non man bon il son il ah. man kon man il faut muy participer ah, ah non Abdullah il faut mu mu dépense bi may joxe cinquante muy joxe cinquante loolu du diine ah loolu l'islam bu dee moom noonu la ko defee ci lu ko neex bu ko neexee ah bu ko participer mais heure bu ko neexee nag loolu benn affaire la mooy yi nga xamante ni. farata la moom mu daal di koy doxee waaw ndaw góor góor gi joxe ko dépense loolu moom warul benn jigéen bu ko neexee comme le sayyidatu Xadiija doon def te loolu mooy jigéen bu baax moom xaarul ñu naan ko walla lii wut lii moom ah, ci yu bari yoo xam ne moom la war voilà loolu ku ko kay mooy ñi gën mais yow waxut la ñi gën nga bëgg jee kal say affaire déedéet naan elle a son salaire mais c'est pour elle ah c'est pour elle pour moom la sa yoon a ci newul jaw nga ciy daaj sa bët bi même bu dee da ngay baara même bu dee da ngay baara laa wax xam nga luy baara waxoon naa ko fan yee dokk dokeer di yenoo ko di xarmat moom mu nekk benn koo xamante ne nii chef d'entreprise lu ndaw si mais après son entreprise c'est à elle bu dee ne associé woo woon nekk ko woon associé ak yu mel noonu bokk ngeen ko mais amoo ci dara amoo ci dara loolu dara nga ci amul yow jëkkër moomoo ko bu ne bu ne nag ci mbaaxam la la ciy defale di participer ci kër gi loolu am mbaaxam la mais dara nekkul farata ci moom bu ciy participer waaw tant est-ce que si waaw euh, voilà bon parce qu'il travaille comme après eh, eh, man na travailler bu dee ne kay moom la ngay kër gi mën na koo boole travail te waxoon na kay yow ba nga d'accord ne ko man ngaa travailler jeex na day travailler te alalu boppam la jeex na waaw léegi nag doo nekk comme que maa ko permettre muy travailler kon comme si yow da lay jox benn salaire bu mu lay rendre déedéet loolu amul dara la du jox ci mbaaxam kese la lay jox mais du par force laa la bëgg a wax. voilà mu ngi noonu <laughs> léegi nag bu yii yëpp leeree ak ak yeeg yooyu mooy gis nga nag sëy nag gis nga am na lenn la gis nga li alxuraan ne wala hunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf loolu mooy lépp waaw nekk nañ am nañu nekk na. ñeel na leen ñoom femme yi lu mel ni li gàllu ci seen loos ci njekk loolu la leen góor ñoreel mooy gis nga rek tey boo la benn affaire na xam yii nii yonent bi sallallahu alayhi wasallam leeral dem ci téere fiqh yi ñu la koy leeral bu ñuy wax ci ak azwaaj ak nikaah di wax li jëm àqu àqu soxna seeg gi mu amal boroom këram ak àqu boroom kër gi mu yoral ki nga xam ne mooy soxnaam am na yeneen àqu yoo xam ne insha allah ci biir téere bi nii buntu bii ñu nekk dina ko leeral ak buntu bi ñu topp te ñu wax la ko sànq. muy baabu xaq zawji ala al-mar'ati loolu dina ko dina leeral foofu moom imaamu an-Nawawi rahimahullahu ci hadith yi nga xam ne moom lay indi fële waaye li nga bëgg wax mooy gis nga boo bëggee xëpp say neex bu ko teg foofu mooy lan mooy femme bi jël ne man de recenser àq yi ma sama jëkkër yoreel ma teg bind teg yor sama big rouge di xaar waa ji jël àq yi ko soxnaam yoreel mu bind teg ci wet gi moom it yor bind wuusam di xaar ku nekk di xaar sa morom wala mu mel ni affaire looloo loolu boo ko ndoxalee séeréer tas du yàgg de l'islam nii waxu loolu xamal na wuñu loolu <laughs> ngir léegi nag ku nekk nag naan ah am naa ay ay ay yu baax yu ma chargé sama pistolet à cas ma ma buum. sama adversaire déedéet ma ma ma sox ko ko daal di koy rokkos daal di koy tiire raxaatu ko déedéet l'islam du loolu de <laughs> waaw parce que loolu erreur la affaire nit ñi ñoo moo tax euh, suñu sëriñ doon wax radiyallahu anhu ne euh, <laughs> benn waxtaan bu mu defoon bu yàgg la ëpp na ëpp na dix ans boo xam ne da doon wax ci wàllu ak góor ñi ñii sëy quoi góor ñi ñoral soxna yi ak soxna yi ñoral seen borom kër yi mu a ma gis nga loolu noonu affaire boobu bu doon tay du ma lu tax parce que gis nga parce dafa am ñoo xam ne dama am ay écho dafa am ay écho ci ginnaaw ñoo xamante ne nii ñoo ñoo ko comprendre mooy comme li ma wax sànq ay pion lañ am ay munitions yu bees daw si jàpp na kon lii voilà jàpp yenn na wax yi na kon lii ku nekk see léegi rek ñu war a nekk ci concurrence bu ko defee. ñu mel ni ñaar ñoo xam ne ay adversaire la ñu di yu kenn nekk fee kenn nekk fee ku nekk nag yor say say say say ay say pion yu dëgër di xaar bu kii wi rek nga ngàdd ko bii kay waaw nga gañe ko après loolu sëy bi day tas waaw mooy yooyu noonu parce nit ñoo comprendre en yooyu dañ koy jàngale ba fu maa yonent way saasaam di leeral yi ngir ku nekk xam àq bi nga yoral sa moroom nga respecté ko ngir nga bañ koo fell te doo ko tey tey ko def ko fekk yaa ngi yàq boo xamante ne yàlla dina la loolu benn la loolu c'est pour ku nekk xam droit keneen ci bu ko defee nga man koo gën a respecté c'est tout ça ba ndax l'islam comme li Seydina waxoon suñu moroom waxoon ko mu wax ko ne wax leen ne man ad'u ila Allah damay woote jëme ci yàlla ala basira waaw te euh, euh, feewu Seydina euh, suurat Seydina Yuusuf bi alayhi salaam suñu borom wax ne yonent bi alayhi salaam waxal lool ne waxal jaam yi qul haadihi sabiili wax leen ne sama yoonu lii moo yoonu xam-xam ad'u ila Allah damay woote man Rasulullah jëme ci yàlla wootewu ma jëme ci leneen ci yàlla laay woote ala basira bu leer nañ ana man wa man ittaba'ani ak ku ma topp man Rasulullah wa subhaanallah gàcc ngaa laa maa yàlla wa ma ana min al mushrikiin te bokkuma ci bokkaale ah basira looloo tax yonent bay sasam di leeral yii mais c'est pas pour nga jàppe ko arme booy bu taw si di jël di ko waajal borom këram borom këram di jàpp mbir yi arme bu yor mais nit ñu mel ni ay sniper yooyu ñuy xaarante ay dinañ yu nekk ci terrain de guerre ku nekk di xool voilà bu kii gën a tur waaye kii gën a góob moom itam mu ne la tëj yooyu c'est pas moo la esprit boo ko demee <laughs> loolu kay bu gisee ñu mel kay <laughs> yeey na mu ne ñoom bu doon tey du ma ko def <laughs> voilà mooy bu ko defee comme na nga ko defee woon mais ça ne veut pas dire que li yore traité ensemble di leeral lii du ko leeral dinañ ko leeral mais moo tax sànq ma ne la bàyyi bañ pare ñu ñëw. jeexale affaire bii que affaire bi nag bu kenn yaakaar ne àq yi c'est pour ku nekk xam ko ngir di xaar sa morom def ci benn faux pas du ko defee que dugg ko ko plaat na ko daal di koy kii wala vilipender ko kii ko wala déedéet du loolu waaw c'est pour yow mi sa bopp nga xam àqu keneen ki pour mieux respecter waaw loolu la mais pas mu nekk arme pour man boo xam ne moom laa koy dóome di ko ko tiire déedéet boo fi duggee ci mariage noonu teg ko entre devoir eh, eh, droit et devoir droit et devoir droit et devoir may leen ba ci kanam wallahi léegi boo bu ci yàlla jàppaatul léegi nga gis leen fan tasiru ñu tasaaroo waaw. ah non ils se sont séparés maintenant voilà parce que fi ñu ko teg la ku nekk jàpp ne mu ngi ci dëgg parce que voilà moom doon woon sama àq yi parce que loolu la waaw <laughs> keroog gis nañ jigéen bi ñu génn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax xadis bi njëkk a gis laa yafrak mu'minun mu'minan in kariha minha xuluqan radiya minha axar aw ghayrahu waaw bu benn euh, borom kër bu gëm yàlla bi bañ borom euh, soxnaam bu jigéen ndax bu dee ne am na ay jikko yu mu ñaawlu ci moom bu seetaatee bu baax dina gis ne moom am na yeneen jikko yoo xam ne dina ko gërëm loo dina ci mooy yoo lii mooy mariage loolu la. xam nga ne boo ko tegee nag ci àq yi devoir bi euh, euh, euh, devoir droit devoir droit devoir droit devoir mais loolu doo gis yooyu parce que yow doo xool même yi mu def sax après yi mu def sax yooyu da ngay mujj xeet ne non yooyu bu koy def c'est pour nangam pour am nangam a tax pour accès ji ci man ma ma lii moo tax waaye yeneen ba mu ko amee loolu nangam ak nangam bu ko defee Iblis jaar fa du ngeen mën a yàgg moo tax loolu am am solo la ci wàllu haqqu zawji ah ala zawja haqqu zawjati ala zawj loolu bu kenn jàpp ne loolu ay mission la yu la moroom di jox ku nekk nag di waajal sa moroom dil na ko këll boo ko defee sëf sëy lu yàgg de waaw loolu maa la ko wax te ay conflit kese kooku ñi ko xamul woon sax mën nañ ko tane <laughs> ñi xam nañ doon sëy te xamuñ yooyu wallahi bu ñu bu ñu bu ñu correcté kese seenu sëyee tane sëyub ñee ñoom li nga xam ne xam nañu kat xam nañu àq yi mais sauf que nañu ko prendre nañu ko jàppe loolu moo du doon esprit l'islam waaw du l'islam looloo tax mu daal di leeral lool du looloo tax mu tëral loolu moo tax ñoom léegi bu ko defee ña xamul sax seen sëy mooy gën neex ñoom ñi nga xam ne xam nañ parce que ni ñu jàpp mbir mi ruuxu shariat yi lañ teg mais te comprendre ñu te gisuñu koo xam ne moo leen ko leeral ba mu leen di wax yooyee bu ko defee nag ñu nekk ci conflit bu ñu moytuwul seenu sëy du yàgg wal iyaazu billah kon loolu lépp lu jar a bàyyi xel la kon nag ñu yem noonu xadis baaboo kon imaamu Tirmidi mu ne bi mu ko rawaahu Tirmidi wa saxiix al imaamu Tirmidi mu ne xasanun te xadis bii de xasanun bu baax la waaye saxiixun bu wéer réew wéer de mooy bu ne péng la bu wéer la kon insha allahu taala ah ray gudd na de waaye <laughs> dama doon bañ a couper affaire bi après su xadis bi moo tuuti bii gudd dama foogoon ne sax. bu ci nekk une vingtaine de mille dina baax mais lool la borom bi dogal wallahu taala alam bii di ñëw ñu jël hadis numéro bi ci tegu euh, hmm, deux cent soixante soixante-dix-sept non soixante-dix-huit non soixante oui soixante deux cent soixante-dix-sept ndax bi ñu gis nii moo doon hadis numéro deux cent soixante-six non soixante-seize soixante-seize yi <laughs> ñëw inshallah soixante-dix-sept